fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaam alayhi salaatu wa salaam fi kitaabul atcima an abdillahi bni abi awfaa radiyallahu ta'aalaa canhu annahu qaala asaabatnaa majaacatun layaaliya xaybar فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا kon الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى muy wax ci téere bi ñu ubbi woon jotaay bi ñu génn mu jëm ci wàllu ñam yi waaye lekk yi mu ne nag lii hadis numéro trois cent soixante non trois cent quatre-vingt-trois ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett mu ne an Abdullah ibn Abi Awfa mu koy jële saxaaba bi nga xam ne moo tudd Abdallah di doomi Abi Awfa radiyallahu anhu annahu qaala neena asaabat naa jote nañu majaatun dal nañu majaatun ak xiif gu tar sax layaaliya waaye jamonoy xaybar mooy bañ demee xare boobu nga xam ne tuddoon nañu ko fii ci xadiis ñu génn bu seydina jaabir bi radiyallahu taala anhu te yàggoon nañ koo tudd mu ne daal daa am ay ak xiif gu tar tar tar moo ñu dal jamonoy xaybar ay ci guddi ya layaaliya xaybar mooy ca guddee xaybar ya falamma kaana yawmu xaybar bi nga xamante ne nii mooy ba ñuy waajal xare yeeg yooyu léegi nag bi nga xam ne rek ci la bésub xaybar jot waxoon nañ la arab yi ñoom xare yi la ñuy wooweel ayyaam naan bés yi waaye du bés nii rek mooy mooy xare ba bésub xaybar léegi mooy de kulool benn bés nag nu waxoon léegi ni ñu def mooy dañoo rot daal di daal daal daal jàpp daal fil humuril ahliya jàpp ci li nga xam ne mooy mbaam yi nga xam ne mooy mbaamu kër yi mbaam sëf yi moom lañ naan mbaam sëf di mbaam kër di laan ñu jàpp leen nag fantaharnaha ñu daal di leen loj daal di leen rendi ngir man leen a togg léegi nag falamma ghalat biha al qudur alhamdulillah falamma galat bi nga xam ne ci la ñor bay ba wax yow daanaka ba wax yow ñu dugal leen ci cin yi kay di leen togg ba di nga xamante ne nii ci lay bax ho waawow galat àgg na ca ñor be bay bax wala naa daa ci la woote munaadi rasulillah wootekatu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne an akfiuha mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko digal ne ko waxal nit ñi an akfiul qudur na ngeen këpp këpp leen tuur leen al qudura cin yi li ne ci cin yi tuur leen ko wala taakulu te bu leen lekk min luhumil humuri shay'a te bu leen lekk ci yàppu li nga xamante ne mooy mbaam suuf yi dara dara dara dara kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy ñëw ci xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatre ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent mu ne an abi Sa'laba radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala harrama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam luhuuma al-humuri al-ahliyya kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an abi Sa'laba mu ngi jële ci saxaabu bu tudd baayu Sa'laba mooy al-Xushani yu moom laa naroon na wax mais bindu ko ci kii bi voilà muy Abu Sa'laba al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu wa taalibe la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala neena xarama xaraamal na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam luhuumal humur mooy yàpp yi nga xam ne ñooy yàpp mbaam yi daf koo xaraamal al ahliya yan mbaam yàpp mbaam sëf muy mbaam kër yi kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu yondi ci xadis bi ci tegu de xadis numéro trois cent quatre-vingt-cinq ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom mu ne an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala daxaltu ana wa Xaalid ibnu al-Waliid radiyallahu anhuma ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayta Maymuna fa utiya bi dabbin mahnuuz fa ahwaa ilayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi faqaala ba'du niswati allati fi bayti maymunata radiyallahu anha axbiruu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam bima yuridu an yakul farafa'a rasulu allahi sallallahu alayhi wa sallam yadahu faqultu aharaamun huwa ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa walakinahu lam yakun bi ardi qawmi fa ajiduni aafuhu qaala xaalidun radiyallahu anhu fajtarartuhu fa akaltuhu wannabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yanzur qaala almusannifu rahimahullah almahnuuz almashwiyyu birradf wa hiya alhijaaratu almuhmaa kon alimam abdulghani ibnu abdilwahidi rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi mu ne mu ne an ibni abbas mu ngi koy jële ci doomi abbas ji radiyallahu anhuma di ki nga xamante ne nii mooy ibnu abbas radiyallahu taala anhuma mu ne qaala neena annahu qaal mu ne daxaltu dugg naa ana man wa xaalid ibnul walid ak xaalid ibnul walid radiyallahu taala anhu ma ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bayta maymuna e, néeg ki nga xam ne mooy yaay maymuna bintul haris ndax ñoom mook e, e, sayyidina xaalid ibnul walid sayyidina abdallah ibn abbas ñoom ñaar seen yaay yi ak yaay maymuna ñoom ñoo bokk bàyyi alxaaris moo leen jur voilà mooy Xaalid ibnul Walid radiyallahu yaayam mooy Maymuna lu tu kii Lubaaba la tuddoon Lubaaba waaye as bu ndaw bi yaayu Mawlaana ibnu Abbaas moom Lubaaba la tuddoon waaye bu mag bi ñoom ñëpp ay ay ay mag ci rakk lañ mooy yaayu Mawlaana ibnu Abbaas moo mag voilà moom moo mag Lubaaba la tudd ñu naan ko Lubaaba al-Kubra yaayu Xaalid ibn al moom moo gën a ndawe moom ñu koy moom rakkam la ñu ko moom it Lubaaba la tudd ñoo bokku tur mais as-Sughra bu ndaw bi léegi eh, ak yaay Maymuna mii tamit seen rakk la voilà ñoom ñëpp ñoo bokk baay al-Harith ibn eh, Hazn al-Hilali radiyallahu ta'ala anhum na moo leen jur ak seen beneen sœur boo xam ne dafa nekkoon fële ca côté Najd bi voilà léegi nag loolu moo tax ibn eh, Mawlana ibn Abbas ne damaa mu ànd ak yonent dafa yonent saa saa dafa ànd ak Xaalid ibn Walid ak Ibn Abbas ñuy dugg nag ci seen kër tanta mooy seen seen seen eh, rakku yaay ku nekk ci ñoom ñaar léegi nag moom lay wax nii mu ne moom daxaltu damaa dugg ana man Ibn Abbas wa Xaalid ibn Walid ak sama cousin muy Xaalid ibn Walid ndax yaayam tanta la ci man ma nit sama yaay tantam la léegi nag ma Rasulillah ñu ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñu dugg bayta Maymuna néegu suñu tante ñun ñëpp ndax yaay Maymuna di soxnaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, eh, rakk ci mooy ku nekk ci ñoom ñaar yow yaay sa yaay eh, yaay Maymuna sërëm la yow itam Ibn Abbas sa yaay sërëm la yaay <laughs> Seydina Xaalid Ibn Abbas eh, kii yaay may Maymuna it sërëm la léegi nag nee na bi ñu fa duggee fa uti ya bi dabbin mahnuud ñu andi fa benn eh, mbëtt voilà ñu andil yonent ma saa saam ci plat taajal ko ndab loo xam ne lii la ca nekk mooy mbëtt goo xam ne mahnuun mooy boo xamante ne nii dañ koo miswi voilà dañ koo lakk daal di koy miswi ci xeer yi daal voilà léegi nag fa ahwa ilayhi rasulullah yanu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa daal di ciy yoor bëgg cee dugal loxo ngir lekk biñ ko tegalee ndab li ah moo tax bi yadihi mu yoor jëmale ci ndab li ci mba ci ndawal woowu ñu ko tegal ak loxoom léegi fa qaala ba'du niswa fekk néeg bi néeg yaay Maymuna du ñoom am na ay jigéen ñu fa woon ci biir néeg bi yaay Maymuna nga fa bien sûr ak ñeneen léegi nag léegi bi yonent bi saa saam ak see ñu tegal ko plat bi ànd ak Seydina Xaalid ibn Walid ak Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu dem bay dugal loxoom ci biir. léegi nag biñ ko ko waxee ah am kenn bi ñu ko ko taajalee mu dem bay dugal loxo fa qaala ba'du niswa lenn ci jigéen ñu fa newoon allaati ñi nga xam ne fii bayti Maymuna ñu ngi woon néeg kër sayyidatu Maymuna radiyallahu anha ñu mu ne axbiru ee e, xabaare leen rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bima yuridu an yaqul lii mu nar a lekk ngeen ko taajal mu nar koo lekk e, xabaare leen ko wax leen ko lan la fa rafa'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yada yonent bi saa saam yëkkati loxoom mooy bi mu waxee loolu am na ci yenn riwaaye yaay Maymuna moo ko wax ne ko lii la am na beneen riwaaye que ne bon ndaw si laata bi mu ko waxee gaa yi mel loxaw si rek moom moo ne yonent bi saa saam ne ko mbëtt la de voilà mooy lii ndawalu mbëtt la de voilà léegi nag ci la yonent bi saa saam nag fa rafaam ci la yëkkatee Rasulullah bañ ko ko waxee rek dafa téye loxoom. mais surtout biñ nee ko bëtt la moom mu yëkkati complètement loxoom moom alayhi salaatu wassalaam yadahu loxoom fa qultu mawlaana ibn Abbaas nee na qultu ma ne fa qultu ma ne a xaraamun huwa ya rasuulallah ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam a xaraam ndax daa xaraam kon yàpp yi ñu la tegal daa xaraam lekk ko daa xaraam qaal yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne laa déedéet xaraamul de walakinahu waaye li am ba des mooy lam yakun bi ardi mii nekkul woon ci sama suufi ñoñ mooy waa Quraysh ñun fee ca Makka nii ñu yàpp wu mel nii amu fa woon ta bokkul si li nga xam ne mooy ca yàpp ya nga xam ne ñun xam nañ leen foofu la ca sama suufi ñoñ fa ajidu nii ma fekk sama bopp nag aafuhu mooy mbir mi daal eh, sama bopp sama bakkan daal mooy nanguwu ko voilà nanguwul façon lekk yàpp wu mel nii mooy moo tax mu bàyyi koo lekk voilà xaal léegi nag mu wax ne Xaalid Seydina Xaalid radiyallahu anhu ne fajtarartuhu mooy mu yëkkati mu xëcc ndawal li yëkkati ko hmm? fa akaltuhu ma lekk ko wan nabiyyu ta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru mu ngi may xool bu xaraa lool mooy lan bu xaraamoon dina ma ne bañ ko ko waxee sax la naan lii dafa xaraam këpp leen ko comme li mu wax ci mbaam yi bi jóge léegi walla Xaybar dana këpp leen ko te toggoon nañ ko nit ñi xiif lool day waaja bu loolu day wan ne alors que fii waxu leen ni ëpp ko voilà mooy waxul naa Xaalid ba mu koy lekk mu koy xool waxu ko dara kon nag mu ngi noonu léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala gis na ne fii am na ay ay baat yoo xam ne jar naa leeral moo tax ñu ne qaala al qaala wax na al musannifu ki nga xam ne moo taalif téere bi rahimahullah di al imaamu Abdul Ghani al maqdisi al maqdisi mu ne al mahnuuz baat boobu ngeen dégg ci hadith bi te ñu ne yeneen ci lay saa saam dañ koo ëndil li nga xamante ne ni euh, bi dabbin mahnuuz mu ne mahnuuz boo bële lool mooy al ma al mashwi bi radf mooy li nga xam ne dañ koo mishwi mooy pa lakk ko. yàpp woo xam ne dañ ko lakk mish loolu lañ naan mish wi ko almashwi boo xam ne dañ koo mish wi bir radfi ci ah, xeer yi nga xamante ne nii moo tax mu ne wa hiya te moom mooy alxiyaara xeer yi nga xam ne almuhma yu nga xam ne dañ leen a tàngal bañ tàng xonq cur nga daal di ciy teg ndawal li nag di ko lakk walla fayen di bég na kon nag mu ngi noonu le ñu wax nag xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadiis numéro trois cent quatre-vingt-six ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom benn mu naan Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawaatin na'kulu al-jarad kon al-imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax kon ci hadith bi mu ne an mu ngi jooy jële ci beneen sahaaba boo xam ne abdullah la tudd waaye ibn abi awfa moom lañ gisoon ca kaw muy ibn abi awfa di doomi ami awfa annahu qaala neena ghazawna xare nañu ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sab'a ghazawat juróom ñaari xare set xare set guerre yoo xam ne ànd nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam te jamono jooju yëpp ci xare yooyu nakulu lañ doon lekk mooy aljaraada mooy criquet yi mooy njéeréer yi lañ doon lekk al imaamu Abdul Ghani ñoo xamante ne kon lekk njéeréer xaraamul du lu xaraam voilà léegi yow bu dee miinoo ko defal ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam def ci hadis bi ñu léegi nag waaye bul na xaraam na de kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy hadis numéro. trois cent quatre-vingt-sept ak juróom-ñett kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi ci tegu di numéro trois cent quatre-vingt-sept ak juróom-ñett fukk an Zahdam ibn Mudarrib al-Jarmi rahimahullahu taala annahu qaala kunna inda abi musa radiyallahu anhu fada'a bima'idatin wa 'alayha lahmu dajaaj fadaxala rajulun min bani taymillahi ahmaru shabihun bilmawaali faqaala lahu halum fatalakka faqaala radiyallahu anhu halum fa inni qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu minhu kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu ta'ala mu ne an Zahdam ibn Mudarrib kii nii taalibi sahaaba la mu ngi tuddoon Zahdam di doomi ku ñuy wax Mudarrib al-Jarmi ko joowoon te ñoo ñële nga xamante ne ca wàllu koto Irak yoo yële lañ nee woon wa Abu Qilaaba ci ñoom ñooñ la bokkoon ay mbokkam lañ annahu qaala neena kunna ñun de dañoo nekkoon inda abi Muusa fa nga xamante ne mooy ca Seydina Abu Muusa di al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an fa daa bi maa'ida léegi nag mu daal di woote hmm, daal di woo laaj bi maa'ida ñu andil ko am ndab mooy boo xamante ne ni wa alayha lahmu benn genre banquier mais mooy lu ñuy ndab lu ñuy lekk rek voilà lu ñuy lekke wa alayha nekk na mooy maida xam nga maida mooy table bi ñuy teg lekk yi wala mais mooy dañu la laaj ñu ëndil ko lekk bi voilà léegi nag wa alayha laxmu nekk nag ca ndab ca ndab la laxmun li nga xamante ne nii laxmu dajaaj li nga xamante ne nii mooy yàppu ganaar walla yàppu ganaar walla yàppu ginaar seetal leen loolu benn la rek ginaar ak ganaar moom benn la mooy <laughs> chair de poule daal mu ngi noonu le léegi nag fa daxala rajul léegi nag benn waay daal di dugg ci min bani taym la bokk ci waaso woowu ci arab yi di waa banu taym ahmaru waa ji nag dafa xonq shabihun bil mawali niroog yi nga xam ne mooy jaam yi nga xam ne ah, ah, jullit ñi dañ ko doon am ndax yu bari bi ñuy ubbi Irak ak yooyu ñuy jóge ñuy jóge ardu Ruum ñenn ñu jóge tamit ca Sham muy li nga xamante ne mooy euh, suufu romain yi mooy noon xonq goog ñuy xonq mu a ñooñ la ñuy niru bil mawali ci ñi nga xam ne mooy jaam ñi ñenn ñi dañ leen a libéré ñenn ñi jullit ñi ñoo yor seeni mbir neen lu ñu leen di liggéey ak yooyu fa qaala la léegi nag waajooju bi mu duggu see waaye moom bokkul ci ñoom ñooñ ci arab la bokk ci waa Banu Taym la bokk waaye <laughs> waaye sauf que daa niroog ñële quoi mooy xonq gi da lay wan ne kon mooy ñi meloon noonu ci ñoom bariwul <laughs> li tax kii moom tax ñu koy ñu koy ñu <laughs> moom koy préciser léegi nag waa ji bi mu dugg see léegi fa qaala lahu sayna Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ne ko halumma mooy aksel bismillah waay bu doon lool voilà wax ju mel noonu ñëwul waay ci añ bi waay bismillah ci ci ci ci plat bi ci ndab li léegi nag fatalakka <laughs> waa ji xaw a yéex yéex lu ko waa mooy daal li <laughs> mu defee lool nag moo xam ne waa ji daa mel ni moom li ko dérangé mooy yàpp ganaar gi mu gis ci ndab li waa fa qaal sayna abu hurayra eh, ki euh, abu musa radiyallahu anhu waxaat na ko halum ma ñëwal ñëwal ñëwal rek ñëwal ñëwal nga lekk ñëwal fa inni ndax man mii di wax ak yow qad dëgg-dëgg ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ya'kulu minhu bi ci lekk mooy di lekk yàpp ganaar voilà kon yàpp ganaar ah mu ngi noonu <laughs> voilà sa yeen bi bëggati na kon nag bii nag moom <laughs> muy wax hadis bi nga xamante ne nii <laughs> moom moo ci mujj muy hadis trois cent quatre-vingt-huit euh, voilà mooy trois cent quatre-vingt-huit ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett léegi nag mooy ci mëmbëstalu kitaabu kitaabul at'ima sinon après dina indi ab buntu boo xamante ne nii ci fii nii ci téere bii ñu nekk dina fi indi benn ñaari buntu voilà léegi nag kon nag muy wax hadith bu mujj ci mëmbëstal bi kon mu an ibni abbasin radiyallahu ta'ala anhuma sallallahu alayhi wa sallam ida akala ahadukum ta'aaman fala yamsax yadahu hatta yalcaqaha aw yulciqaha kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadis kon bu mujj comme niñ ko waxe léegi an ibni abbas mu ngi ko jële ci saydina abdallah ibnu abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma anna nabiyya kene yonente bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena ida akala bu lekkee ahadukum kenn ci yéen taaman ñam lii ci aadaabul akli la bokk ci tegginu lekk bu kenn ci yéen lekkee benn ñam lekk dara falaa yam sax mu ko doon lekk ak loxoom falaa yam sax bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu maasale mooy eh, masaxa mooy raay na bu mu raay yadahu hatta ah, yalaqaha lu dul mu daal di koy mar ba mu set nal mar ba lekk di nekk ci loxo bi daal di deñ bu mu ñëw rek di diwoo noonu di diw di ray loxo bi noonu alors que moom di ko fomp waaw bu mu ko fomp lu dul voilà falaa yam sax bu mu ko fomp aa bu falaa yam sax yadahu bu mu fomp loxoom xattaa yàllaa taxaa lu dul mu mar loxo bi ba lekk ga set voilà mais nga ñëw loo xamante ne yow ñu jox léegi torchon yi wala mouchoir yi ngay fomp alors que yow ceeb bi nga doon lekk mu ngi def sa loxo beeg yooyu da koy pomp noonu muy faxasul tuuru mu ne bu ko kenn def wala soos bi wala lu man di dome boo bu ko kenn def di ko fomp bi fomp loxoom xattaa lu dul yalaaqaha mu daal di koy ba mu set aw wala yulaqaha mooy mu daal di koy mar ba mu set wecc lool yooyu yëpp benn la léegi kon wallahu taala alam léegi nag bon léegi xam naa dañuy yem ni bii di ñëw ñu daal di dugg ci buntu bi nga xam ne mooy benn ci ñaari buntu yi nga xam ne moom la def